ñëwoon nañu ci xutba yi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam def foofu foofale ñu newoon nag ci xew-xew bu rëy mu préoccupé woon tëj bopp waa Quraysh muy li jëmoon ci wàllu almara almaxzumiya muy ndaw si nga xam ne ci waa banu maxzum la bokkoon di Fatima bint al-Aswad ibn Abdil Asad ibn Abdillah ibn Amr ibn Makhzum nekkoon doom ci frère Seydina Abu Salama al-Makhzumi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa gisoon nañ ne xadiis bi fi saxiixayn wa qad axrajahu gayruhuma min al-ulamaa kabni Isxaaq wa asxaabu sunani wa kadaalika saaxibul musannaf imaam Abdurrazaaq wa gayruhum ñoom ñépp daal dinañ koy solo bu ñu fàttalee mbir mi mooy comme li sayyidatu Aïsha wax radiyallahu anha mu ne anna qurayshan ahammathum almar'atu almaxzumiya allati saraqat mu ne waa quraysh da leen a mbiru ndaw si nga xam ne ci waa banu maxzum la bokkoon mi nga xam ne dafa faboon dafa jëloon lu mu warul woon a jël dafa sàccoon fa qaalu ñu ne man man yukallimu fiha rasulullah rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kan mooy dem ci yonent bi salaam nag wax ak moom ba ah bi daal mu fexe daal ah, te nu dagg sàcc te ndaw si ci high class bi la bokk ah, ndaw si kilifa la de ay waay gàcce gaay waay gàcce ngir ay ñoñam moom rawatina ay ñoñam nga xam ne <clears throat> min saadaati al arab <clears throat> min bani Makhzum ah ñu ne ana kan mooy ñeme dem ci moom illaa Usaama xibbu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñu ne kan mooy ñeme def lool ku Seydina Usaama soppeb alayhi salaatu wassalaam <clears throat> ah, ñu daal dem wax ko Seydina Usaama ñëw wax ko alayhi mu ne ko atashfa'u fi haddin min huduudillah ndax dangay tiru ci pen boo xam ne bu yàlla teg la nga ñëw bëgg ma bañ koo teg di ma ñaan yekk ci loolu hein atukallimuni ci beneen riwaaya fi haddin min huduudillah ndax dangay wax ak man à pen boo xam ne <coughs> buur yàlla moo ko teg seydna usaama daldi tiit ne istaghfir li ya rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam waay ndaw yàlla li ñaanal ma njéggal waay sa boroom waay waay ñaanal ma sa boroom daldi may jéggal ñaanal ma sa boroom daldi may jéggal aleyhi salaatu wassalaam daldi jóg ca ngoon nga daldi xutba ci biir nit ñi sant yàlla bàkk ko mu ginnaaw lii fa innama ahlaka annaasa qablakum annahum kaanuu ida saraqa fihim sharifu tarakuhu mu ne li nga xamante ne ni moom moo sànk moo alak nit ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon mooy lii annahum kaanu ñoom dañu newoon ñoo xam ne ida saraqa fihim sharif ku tedd nekk ci échelle sociale bi di ci occuper lu rëy bokk bu doon jamono yi naan euh, euh, la classe bourgeoise la bourgeoisie locale ñoom bu dee ñoom ñoo toje kenn ci ñoom ñu nëpp nëppal mbir mi bu dee nag c'est les prolétaires chez chez chez ki euh, sàcc c'est un prolétaire waa joo xam ne ouvrier la ah ñu fëgg ko mbir mi ñu gën a tare mu ne lool moo leen alakoon mu ne walladi nafsu muhammadin bi yadihi maa ngi wàtti ki nga xam ne bakkanu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa di man rasulullah maa ngi wàtti buur yàlla moomu ne law anna faatimata binta muhammadin sallallahu alayhi wa sallam saraqat la qata'tu yadaha maa ngi wàtti yàlla ne bu sama bu faatima sama doomu muhammad xoolal yonent mi aleyhi salaatu salaam pour affaire bi leer neewul sax law anna Fatima binti non binta Muhammad ci ñu naan Seydina Muhammad muy man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bu doon moom moo sàkk ci man ma dagg loxoom waaw allahu akbar allahu akbar allahu akbar gisoon nañ ci ay mbir ci lii euh, dañu arrêté woon ndax <laughs> suñu wax xot moo jotoon te dañoo waroon génn ci jataay weesu mooy xoolal yeneen ci bi alayhi salaatu salaam le fait que mu tudd sayyidatu Fatima wal iyaadu billah xam nga ne sori na loolu waaye mu bëgg leen wax këne bu doon sama doom ji ma jur nekk ki ma gën a sopp ci sama njaboot même bu doon kooku malgré yërmande gi may am ci moom mbëggeel gi ma am pour moom bu doon moom la sax moom man Seydina Muhammad sallallahu alayhi ma dagg loxo allahu akbar allahu akbar huwa alladhi allama ad-dunya al-adla wallah moo jàngal àddina bi maandute allahu akbar wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa yonent bi alayhi salaam moo ñu jàngal maandu waaw moo taxoon mu doon wax unsur axaaka zaliman aw mazluma unsur axaaka dimbalil sa mbokk zaliman moo xam dafa tooñ aw mazluman wala dañ koo tooñ dimbalil sa mbokk bu dee dafa tooñ wala dañ koo tooñ ñu ne ko xam nañ de ni ñuy dimbalee koo xam ne dañ dañ koo tooñ waaye bu dee nag moo tooñ luñ koy dimbale nga yëgal ko ne moom moo newul ci dëgg rek waaw noonu la nit ñu bari faay bii lañ am man nañuy prêcher la bonne parole mais bu leen naree dal ñoom ñoom cette fois si ñu dëgg leer leen liñ def jaaduwul du ñu nangu mukk ne liñ def jaaduwul wala mu dajeeg mu dal ci seen mbokk wala koo xam ne dañ koo sopp la dootuñu raisonnable loolu nag laysa min al adli fi shay loolu bokkul ci maandu te dara dara dara waaw bokkul ci maandu te dara tus daraay maandu te du loolu liy maandu mooy bu dee sama mbokka ñu wax ko dëgg waaw bu pen bi waree dal ci moom def na lu dul loolu loo xam ne lii la ci charia wax dañ ko koy leneen amul leneen bi da ngay waaru de da ngay mu ne même bu doon sama doom fa Sayyidatu Fatima aadaha allahu ci muy jël loo xam ne moomu waaw am na <laughs> mu ne imaam ibnu maaja raxmatullah alayhi bi mu soloo xadiis bi jële ko ci ab sëriñam dane man dégg naa sëriñ bi dane man dégg naa imaam al-Layth naan ginnaaw xadiis bi qad a'aadaha allahu min an tasriq wa kullu muslimin yanbaghi lahu an yaqula haadaa ci teggini mooy yonent bi alayhi salaatu salaam ni mu tudd ne bu doon sama doom Fatima sa Fatima waxul sax sama doom moo sàcc sayyidatu Fatima radiyallahu ta'ala anha man man sayyidina Muhammad ma dagg loxoom mu ne imaam al-Layth la doon wax ne qad aadaha allahu min an tasriq buur yàlla de protéger na ko muccal na ko moom sayyidatu Fatima ba muy jël loo xam ne moomu wa kullu muslimin jullit bu ne nag bu déggee xadiis bi dafa war mu wax loolu waaw lii ay teggin la allahu akbar voilà en plus mooy ki mu li tax tudd ko foor muy doomu boppam muy ki nu gën a sopp ki mu gën sopp ci doom yi ci njabootam ba pare ba pare lan ba pare mooy benn jigéen bu ko dese benn doom bu ko dese jamono yooyu allahu akbar doomam yi am ak sayyidatu Xadiija moom képp a ci teesoon mooy ne bu daloon sama doom ji nga xam ne mooy sama fii unique bi ma dese léegi ndax jamono yi sayyidatu Zaynab sayyidatu Zaynab bint rasulillah sallallahu alayhi wa sallam génn na àddina sayyidatu Zaynab génn na àddina moom ci jumaadal ula ci at mi ci la génn àddina ci huitième at mi ci la sayyidatu Zaynab bint rasulillah sallallahu alayhi wa sallam génn àddina moom demul woon fatxu Makka fekk ko fi voilà te ghazwatul fath ci ramadan la thaman moom mu ngi génn àddina ci jumaada uulaa ci année bi waaw moom sayyidatu Zaynab bint rasulillah euh, li ma wax euh, jataay bi weesu ba ma bu ma ko fi naree wax day yàgg mooy loo xam dafa am benn mbokk bu ci bu ma juróon laaj fan yee euh, bu jàmbaare sax <laughs> parce que léeg-léeg euh, ñooñu <laughs> bokk nañ ci ñi nga xam ne euh, jàmbaar lañ ci ci ci ci ci ci ci jataay yi mooy dañ koy topp benn rawuleen ci ñoom sax dañuy pare te man du ma mooy dañuy dañuy jeexal li ma dugal ci archive bi yépp te man du am mooy dinaa am lu ma dox jamono yi amoon naa lu ma dugal lu bari waaye dama ko manul woon pour de raison yeneen loo xam ne moo taxoon manuma ko woon dugal ba ni ma ko dugale fan yi y'a une semaine dafa am nag ay ay laaj yu mu doon laaj yoo xam ne da cee bokk te am na solo mooy euh, moo ma fàttali lii may wax ci sayyidatu Zaynab dafa am rapport ak loolu mooy bi ñuy def tarjama sayyidna ummu abu salama ibn abdil asad al maxzumi radiyallahu taala anhu dañoo gisoon ne pa abu salama lu may wax ni euh, boroom këru sayyiduna sayyidatu Zaynab nu mu tuddoon Abul Aas ibn Rabi'a Abul Aas këne euh, imaam Ibn Isaaq dafa tuddoon ne rahmatullah alayhi xam nga Abul Aas dafa bokkoon ci ñu jàppoon taa rek ñu ko doon ci benn xare ak jullit ñi ñu jàppoon ko prisonnier mooy Badar la woon Badar lañ ko jàppoon prisonnier léegi nag ba ñuy libérer prisonniers yi mooy ñi nga xam ne dañ leen ne ah foog ngeen racheter seen seen seen liberté ah bu ngeen bëggee libre sayyidatu Zaynab moo newoon soxnaam te mu ngi woon Makka di doomu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba ñuy racheter ñiñ jàpp Badar nag moom mu jël caqaay bokk na liñ joxewoon ngir jënd ci liberté boroom këram di Abul Aas al mushrik mi nga xam ne temps yéefar la woon ñëwoon di xare Badar ñu jàpp ko prisonnier benn caq boo xam ne sayyidatu Xadiija li lépp gisoon nañ ko radiyallahu anha moom yaayam di Sayyidatu Zaynab moo ko joxoon keroog ba muy sëy yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu gisee caq bi oh affaire bi touché ko xol bi xol bi xol bi nooy ndax fàttali na ko Sayyidatu Xadiija radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin eh, ba Abul As après ñu daal di koy bi mu ko libeeree rek yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko à condition boo demee nag ma delloo sama nag ma indil sama femme sama sama doom nag ma delloo sama doom ba mu koy delloo euh, boole ko woon ak benn frère am Kinaana ngir mu yóbbu ko ci la ko xabaar miñ la doon biñ gisoon fan yee daldi woon kar loolu lépp gisoon nañ ko ca jamono yoo yële te tudd nañ ko keroog bi ñuy def tarjama seydina Habbaar ibn al Aswad ibn al Muttalib ibn Asad ibn Abd al al Fihri mu daldi jam waruwaay bi néegoon sayyidatu daal daldi daanu ba la nga xam ne cala la mooy comme ëmboon dafa fekkoon mu mu ëmboon mu tolloon diggante doom ja dellu waaw ba histoire boobu boo demee ci tarjam foofu di ko gën a gis léegi euh, Amr après mu dellu Makka nekk des ci kéefëram delloo Sayyidatu Zaynab sëy imaam Ibn Sa'd nag dafa ne woon moom Abul As après bi mu génnee benn jour daal di dem benn commerce boo xam ne dafa yoraale alal waa Quraysh nekkoon ndax dafa ne woon ku wóor waa Quraysh daal di koy dénk seen alal ngir mu dem jëndal leen ay marchandises yenn yi mu jaayal leen koy ñuy jële màkk mu ne woon lool mu ngi doon mu ngi xewoon xubaylal fath juste avant fathu màkk euh, euh, Eh, eh, eh, suñu mbokk moomu xafidahu llahu wa ayada te yokku xam-xam bi tey gin ko jàppale jàppale ñu ñépp may ñu xam-xam bu sell te buur yàlla rekk a tax boo xam ne ci lañuy amee ngërëmu yàlla waaw boo xam ne duñ ci xool ndax kii kontaan naam kontaanu déedéet ndax yàlla kontaan na lañuy xool ndax mooy li sëñ wax radiyallahu anhu idil muridu laa yuridu abadan ghayra rida rahmani haythu qasada jullit bi noon nga war a mel mooy taalibe bi ñu namm ci namm jëm ci boroomam moo xam taalibe la wala sëriñ la ñoom ñépp a ci yam ndax ñépp a namm dem ku ku baax ku ne namm nga ci sa boroom nga bëgg a dem mu ne kooku nag laa yuridu du bëgg abadan jamais jamais jamais ghayra lu dul rida rahman mooy situation bu li ko suñu sëriñ di waxe Cheikh Mouhamadou Moustapha radiyallahu anhu mooy la euh, nit ki situation bu taxaw moom benn question rek la war a poser wala ñaar ana situation bii ma nekk lan moo ci neex lan moo gërëmloo borom bi ma def ko ana lan moo koy gërëmloo ma baaw loolu képp la loolu le Cheikhul Khadim radiyallahu anhu wax ci vers boobu lu mel na inil muridu laa yuridu du bëgg abadan jamais xayra lu dul ridar rahmaani ngërëmul buur yàlla mi fees dell ak yërmande haythu qasada fu mu mën a jublu nag ak fu mu mën a nekk léegi euh, kon mooy qubaylal fath mu ne may qubaylal fath ma ne ko affaire boobu noonu affaire imam Ibn Sa'd moo ko tudd mais mais affaire boobu noonu mooy ndax ndax lan mooy problème bi gis nañ fathu Makka fatxu Makka ab ah, bu ne juste avant fatxu Makka la woon mais bul fàtte ne avant fatxu Makka dafa amoon ay accords yu naan sulxul Xudaybiya sulxul Xudaybiya les accords de Xudaybiya ya nga xam ne bokk na ca point ya mooy trêve trêve dix ans voilà léegi kon naka laaj bi moo doon kon naka la waa Makka di yónnee Abul Aas mu dem Sham ngir commercial leen ah ay ay jullit ñi daal leen kar daldi di koy kar ba nangu ba nangu alal ji ci moom hein mu daal di rëcc moom daal di dem comme que soxnaama nga fa woon Sayyidatu Zaynab mu daal di daw kër Sayyidatu Zaynab Medinatul Munawwara ndax fi ñu leen kare sorwul Medina mu ñëw foofu yonent moom mu daal koy mu daal di ko yiir bàyyi bañ julli fajal sayyidatu Zaynab daal di wax ci biir mbooloo mi ne ayyuhan naas te mbooloo fa jigéen ña ne inni qad ajartu Abul Aas ibn Rabi' man maay ki yiir Abul Aas ibn Rabi' yonent bi alayhi salaatu salaam waaw ne ayyuhan naas hal sami'tum ma sami'tum ne yéen ñi ndax dégg ngeen li ma dégg ñu ne ko waaw dégg nañ ko mu ne amaa walladi nafsu muhammadin bi yadihi maa alimtu bi shay'in min dhalika hatta sami'tu ma sami'tu innahu yujiru ala almuslimina adnaahum léegi bi alei satu salaam mu ne yéen nit ñi baa dégg ngeen li ma dégg ñu ne ko dégg nañ ko de mooy dégg nañ sayyidatu zaynab sa doom mu ne alayhim asalatu wasalaam mu ne moom moo yiir ab Abul As ibn Rabi' mi mi nga xam ne kar nañ njëgg mam yoroon ba nangu alal de moom mu rëcc ndeke kon ci moom la fatu si woon mu ne maa ngi koy dóor a yëg maa ngi dóor a dégg loolu bi ngeen ko ñoo ko déggandoo waaw léegi nag comme que yiir na ko mooy jullit ni ku ci yiir kenn dañ koy dañ ñépp ci bokk yiir ko comme ni defal yaay Ummu Haani te ñu gis ko fan yële laqad ajarna man ajarti yaa Ummu Haani léegi <laughs> léegi nag wax ci fii mooy léegi mu dellu biñ ko kiiwee bon yeneen tubaab yi sax waxoon ne ne ko après mu ñëw Seydou Seydou ne ko rafetalal ak nekkam fii waaye bu mu la laal de bu mu la jege ndax dagaru la. xam nga loolu imaam Ibn Ishaq moo ko solo woon mais sanadu imaam Ibn Ishaq bi mooy dafa wérul woon ndax da kamaa haddathani Yazid ibn Ruman da moom nettali bii imaam. sëriñam bu siiw boobu wépp na ah, euh, Yazid ibn mais ci moom la mooy minimum am na deux yu sote moo dal la sanad bi doon loolu moo tax euh, dañ koo tuddoon mais mooy ne ndax loolu première affaire la ndax wax bi ñu waroon mais bu dee la loolu am na mais qubayl al fath lan moo tax waa Makka kon dénoncé wuñ ne ah yéen jullit ñu ngi am trêve dix ngeen ñëw kar koo xam ne kar ndax xubaylal fath mooy kon ci huitième année bi la ngeen ñëw kar koo xam ne ñun ñoo ko yónni ngi mu commerce ñun daal di koy kar en plus mooy ne lii nii càllaleen di wérul voilà sauf que am na nag boroom xam-xam yoo xam ne soloo nañ mooy nettali bi mais le fait que xubaylal fath la xewoon loolu moo wérul ndax ndax bu doon de toute façon loolu bu amoon mooy waa Makka xam nga ne moos dañuy sotti ci occasion bi ne ya jullit ñi nag Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàq na accord bi ndax dix ans de trêve lañ waxoon kenn du dal ci kenn mu ñëw ay ga ay saxaabaam daal di dal ci koo xam ne ñoo ko yónni woon Sayyidatu Zaynab nag ci huitième année bi ci jumaadal uulaa ci la génn àddina ah Sayyidatu Zaynab men mais ci jumaadal uulaa la génn àddina kon kon xam nga ne problème am na xoolal jumaadal ula te lii mu ngi xawoon kañ weeru ramadan la woon voilà loolu loolu problème bu rëy la loolu problème bu en plus mooy càllale boobu wérul càllale boobu noonu wérul mooy sayyidatu Zaynab instant bi yonent bi alayhi salaatu li tax ma fàttale ko affaire bi mooy ne benn doom rek a ko fi dese woon muy sayyidatu Fatima malgré tout ça mu ne bu doon moom moo fab kononte kon man sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dinaa dagg li nga xamante ni mooy loxoom jumaadal ah, jumaadal ah, ula après jumaadal aaxira déglu jumaadal aaxira après jumaadal aaxira nga am rajab après rajab mais gis nga weer yi ni mu baree hein après rajab nga am shaaban après shaaban nga am ramadan mooy weer yi yépp jàll na fi ta mooy ne kon c'est sûr que xoola sayyidatu Zaynab kon jumaadal uulaa la génn àddina mooy ni mu ni mu teelee génn àddina waaw ni mu teelee génn naa dina ci at moomu ci huitième année bi kon voilà loolu benn euh, euh, kii la woon précision benn précision léegi kon mooy yonent ma lay saat saam leeral foofu ne euh, même doomam ji nga xam ne moom la gën a sopp te moom képp a ko fi dese mooy bu doon ci ñeneen dañ naan mooy mooy sam sànni tàccu yow yow gis nga waa ji yow mi toog nii di déglu ñu ne la nag benn doom bii wala def na loo xam ne nag dañoo war a dagg loxoom mu ne malgré tout ça ak li ma koy sopp sopp yépp bu moom la ma dagg loxoom waaw kon nag euh, ndax en weer yu bari yooyu yëpp kenn sax du ko xubay ndax lool day lool dafa xaw a ay ñeenti weer jàpp lool lool day juddu léegi kon yeneen ci ma lay sax sax daal di wax lool léegi xadiis bi foofu lay déedéet summa bi tilka al mar'ati fa quti'at yaduha léegi yeneen ci ma lay sax sax est ci wax rek la yem comme ñu bari comme suñu léegi nga xam ne gaa yi seen seen wax yépp seen affaire yépp discours bu rafet la kese moom bu ñu discouree bu ñu waxee nga ne eskay bu ñu jëfee nga ne càmbay ñu waxee nga bu ñu jëfee nga ne càmbay looloo yées nit ku mel noonu nga xam ne li rafet ci moom yépp mooy kàddu yi muy wax waaye jëfam boo ko gisee rek seexlu ndax principe yi muy wootewu di ko mettre en valeur di ko di ko di ko kii bés bu waree dal ci kawam du ko appliquer yonent bi alayhi salaatu salaam deful lool yamul ci wax de ah non fa amara thumma amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi tilka al mar'ati fa quti'at yaduha ginnaaw gi yonent bi alayhi salaatu salaam joxe digal ne ndaw si nañu dagg loxo moom sayyidatu Zaynab boobu radiyallahu anha bint abd al aswad ibn abd asad ñu dagg loxo ne léegi est ndaw si moom bañ daggee loxo moom it dafa bokk ci ñi nga xamante ne ni <laughs> allahu akbar allah allah allah allah mooy ne ba ñu daggee loxoom nu mujje mooy def na bàkkaar mais bàkkaar tekkiwul ne def naa rek foofu laa yem li boroom al imaam ibn Ataa'illah radiyallahu ta'ala anhu mooy ne rubba dhanbin awrasat bariwaana bàkkaar boo xam ne bariwaana benn nu mu benn benn bàkkaar bu nit def benn bàkkaar bu nit def boo xamante ni ni awrasat dafa dafa donnloo zillan waftiqaara dafa donnloo ki ko def mu damm wàcce boppam suufeel boppam jamais mu réyéelu te lool mu ko jële ci la bàkkaar bu mu def mu ne xayrun moo gën moo gën fopp moo gën lan ci mais jëf ju baax joo xamante ni awrasat izzan wastikbara moo gën euh, kii boo xam ne mais jëf ju baax joo xam ne dafa donnuloo borom ak rëy rëylu aku kawe kawelu loolu mooy lan exemple exemple am na waajoo xam ne de xoola mais ñun sax jarul ñuy jël ay exemple yu sori ndaw sii nii mooy rubba zanbin bariwaana bàkkaar boo xam ne awraset zillan waftiqaara bariwaana bàkkaar boo xam ne dafa dafa dafa donnuloo boroom euh, mu nekk koo xam ne euh, dafa dafa jóge def bàkkaar bi mujj dam wàcc boppam jàppatul ne kenn moo gën kenn jàpp na ne nit ñi moo ci yiis ndax bàkkaar bi mu def du xeeb bàkkaar mu waaw loolu nag mooy bàkkaar bi da koy mujj yóbbu ci li tax yàlla bind ko mooy mu nekk abd an ya'tarifa bi annahu abd mu mu reconnaître que ne la waaw te jaam mu ngi tu jóge ci tariqu mu'abbad ja euh, kii boo xam ne yoon woo xam ne dañ koo jogee joggee joggi mooy ne amul amul lenn loo xam ne moom lay prétendre waaw suuf la doon nit ñi di jégg ci kawam te du masa wax ne eh doy na yéen may gaañ yi ngeen ma jéggi bari na non mu mujj bàkkaar bi mu def tax mu nangu reconnaître ne vraiment moo doyadi moo di jàmm yaa ayyuhan naas antumul fuqaraa'u ila allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ee yéen nit ñi xam leen ne antumul fuqaraa'u ila allah yéen yéen a soxla woo buur yàlla waaw yéen ñépp ku nekk moo soxlawul buur yàlla wallaahu kanta buur yàlla nag huwal ghaniyyul hamid mooy ki nga xam ne mooy ki woomal te mooy ki sant waaw mooy ki woomal ki sant mu loolu bàkkaar bi yóbbu ko mu xam loolu ki ko nekk réalité boo xam ne da koy réaliser di ko dund waa xam nga ne kay bàkkaar boobu kay comme ndaw si ndaw si xoola ni mujje sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na Ah, summa amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi tilka almar'ati fa quti'at yaduha fa hasunat tawbatuha ba'da dhalika wa tazawwajat qaalat aishatu radiyallahu anha fa kaanat ta'tiini ba'da dhalika fa arfa'u haajataha ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne mu ne moom sayyidatu aisha radiyallahu anha joxe ndigal ñu daldi dagg loxoy ndaw soosule waaye fa xasunat tawbatuha mu rafetal ak tuubam mooy gis nga bàkkaar boobu mu def keroog lu mujj def lu mel noonu xamatul luy luy lool waaw mu rafet ak tuubam ba wata sa wajat mu mujj sax nekk mujj na mujj na sëyi ba am boroom kër qaalat Aïsha sayyidatu Aïsha radiyallahu anha nee na fa kaanat ta'tini ba'da dhalik ginnaaw xew-xew bii ak bi nga xam ne ci la rafetal tuubam bay mujj nekk koo xamante ne nii mujj na marié mais na da doon ñëw ci man bu soxla woon yonent bi alayhi salaatu am lu mu koy laaj wala lu mu bëgg mu fajal ko ko da doon ñëw ci man sayyidatu Aïsha radiyallahu naa moom ndaw soo sële di ma ko laaj li ma ko wax ma koy wax yonent bi alayhi salaatu salaam léegi xoolal mooy xoola kooku fi mu mujje xoola kooku fi mu mujje xoolal mooy ne bàkkaaram boobu xoolal fi ni ni ni mujje loolu mooy rubba dhanbin awrasat dhillan was waftiqaara boo loolu nag bàkkaar boobu xayrun moo gën moo gën la ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci tiyaaba boo xam ne moom jëf ju baax joo xam ne ah moom li mu li mu li mu li mu li mu li mu li mu yóbbi ki ko def li mu yóbbi ki ko def mooy ak rëy rëy loo xeet nit ñi am na ñoo xam ne ñoom ba ñu naafilee benn ñaari guddi lañ jàpp ne ñoo gën ci kaw suuf ba ñu mokkalee alquran lañ jàpp na ñoo gën ci kaw suuf xeeb ñépp ba ñu jàngee quelques masala fiqhiya loo xam ne lañu man di ñu góndee yi lañ jàpp ne ku leen laaj sax ñu ne mais yow xamoo lii oh mooy weejale ci biir nit ñi ba kenn dootu leen ñemeetee laaj dara ndax seenu ñàkk teggin ak seen mën a tas yaakaar ak mën a suturaay nit ñi oh, da ngay ñëw sax di ko wax déeg ndànk naan ko waa man ni damaa xamul juum xaw ma nan nan lañ ko mu ne mu wax ci kaw mais mu ne yow xamoo sax boo julli boo juumee def nii nooy def non yéen yéen yéen non yéen yéen yéen daal mooy commencé xeet ñépp ku mu gis jàpp ne moo la gën kooku jëfam ju baax jooju fan la ko jëme mooy jëf ji ci baax na mais buur yàlla da koo nangu parce que mooy def ko ngir yàlla loolu képp la mais jëf ji ci boppam ku taxaw di julli manoon a julli lii muy def baaxul lu baax la mais fan la ko jëme da ko yóbbu ci ak rëy rëylu ak kawe kawe foofu la ko yóbbe loolu kay xam nga ne bàkkaar bële moo ko moo ko moo ko moo tax xoolal ndaw si fi mu mujje xoolal xoolal ndaw si fi mu mujje xoolal ndaw si fan la mujje mooy lii la bu kenn bu kenn désespéré ay def na bàkkaar ah eh. laa ilaha illallah mais xool xool ko rek mu ngi nii waaw nii la mujje de moo tax gaa yi nga xam ne dañoo jàpp këne kii nag day toroxal boppam déedéet déedéet hein mooy ne le fait que euh, euh, euh, loolu ñëw mooy ñu ñu teg ko pen bi xam nga manoon nañ ne eh, kii de alku na yàqu na non non pen bi moo tax am na ci benn riwaay dafa ñëwal yonent bi alayhi salaam moom ndaw si ne ko mais ne ko est-ce que am naa ak tuub hein mu ne ko est-ce que am naa ak tuub mooy ginnaaw comme que comme que comme que def nañ ma lii dagg nañ jël naa bañ dagg sama loxo est buur yàlla di ma nangu nangul ak tuub mu ne ko waaw mu ne ko waaw mooy ne day mel ni def ba nga ko ba la pen kiiwee la mel ni defa masatoo ko woon def Allahu akbar mooy ne xoolal xoolal ñun moom duñu xoole euh, sharia bi ñuy xoolal yërmande boroom boobu rek xoolal yërmande boobu ni mu rëyee hein mooy euh, <laughs> li mu def noonu yonent bi alayhi salaatu salaam yëgal ko ci ne ko loolu mooy far na li nga xam ne moom nga far na li nga xamante ne moom nga defoon ci bàkkaar far na li nga xamante ne moom nga defoon ci bàkkaar waaw moom it mu jóge ko xam ne noonu la deme mu mujj bokk ci ñi gën waaw loolu waaw ba Sayyidatu Aisha radiyallahu anha di ko seedeel lii xoolal rek euh, mooy nag affaire yi nag noon la boo nangoo li li yàlla teg nga jàpp ne waaw def naa mais man man man maa doyadi c'est normal mais du de du du du du du bàyyeeku hein du bàyyeeku mu daldi jaare fa mel nii kon nag. kon gaa yi nga xamante ne nii hmm. eh, dañu jàpp ne peine yi l'islam di tege ay punition kese la ñoom ñoo ci xoole loolu waaye loolu aynul rahma xamuñ ne loolu mooy mooy dëgg-dëgg li nga xam ne mooy yërmande manifestation la punition boobu manifestation la ci li nga xamante ne nii mooy yërmande yàlla bi nga xam ne moom la am moom la def ci jaam yi di ko sotti ci jaamam yi Allahu akbar Allahu akbar ah! kon loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam wax muy xissa bu am solo nga xam ne ak a neexoon waxuma la suñu njiit yi mais nañ ko commencer appliquer ci ñun échelle bu bu waay nekk échelle bu waay nekk mooy sois conséquent avec tout avec avec toi-même d'abord waaw sois conséquent ak yow sa bopp d'abord mhm. loolu la nga nekk koo xam ne rigueur bi pour ñépp la rigueur bi pour ñépp la waaw pour ñépp la amul pour ñenn la non pour ñépp la ku deful lu dul noonu nga ne ko defoo lu dul noonu waaw même bu dee ki la gën a jege la nga nga wax loolu mu jeex sinon li lay dal mooy ñàkk équité ñàkk a maadu toskare lay lay jural borom moo xam nag nit la wala ab ab ab ab personne morale la boo xam ne wala ab société boo xamante ni daa nekk kaso yi ñi ko feesal mooy pauvre yi képp waaw pauvre yi képp loolu it bokk na ci li nga xam ne day wane peuple la boo xam ne ci alkande la jëm kon sallallahu alayhi wa sallam lii mooy xutba bi mu def keroog nettali bu rëy boobu ngay dégg muy al max mar'atul maxzumiya mu ngi xewoon ci fatxu Makka la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi woon defe